fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi eh, riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saamini wa sittiin ba'dal mi'a. an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. ida safartum fi lxisbi fa aatu libila xaddaha min alard wa ida safartum fi ljadbi fasricuu alayha alsayr wa baadiruu biha niqyaha wa ida arrastum fajtanibu altariq fa innaha turuqu ddawaabi wa ma'wa alhawaami billayl rawaahu muslimun rahimahullahu ta'ala maana a'tul ibila haddaha min al-ard ay urfuqu biha fi sayri litar'a fi haali sayriha wa qawluhu niqyaha huwa bikasri nnuuni wa iskaani al-qaafi wa bil yaa'i al-muthannati min tahti wa huwa al-mukh ma'naahu asri'uu bihaa hattaa tasilu al-maqsida qabla an yadhhaba mukhuhaa min damki as-sayr wat-ta'riis an-nuzuul fi al-layl. kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ li mu tudde buntu bi. nga xam ne moom lañ nekk hmm. nga xam ne moom lañ nekk muy chapitre cent soixante-huit téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett doon wax baabu aadaabi sayri wan nuzuli waaw bunt bi wax tegginu dox guddi tukki ak wàcc ak fanaan ak nelaw ci tukkeeg yooyu ak sopp guñ sopp Euh, di tukki leen ci guddi gi waaye amuk ñeewant ak euh, ar rifq mooy euh, doxalin bu woyof te rafet ak biddawaab ak daaba yi nga xam ne moom lañuy ñuy war ak tamit wa muraati maslahatiha lool gisoon nañ ko moom lañ gisoon ci lañ yemoon tey nag ñu war a dugg nag li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu xadiis yi al imaamu rahimahullah waxoon nañ la sept xadis la fi indi tàmbalee ko xadis neuf cent soixante deux kon xadis bi mooy neuf cent soixante deux mu ne an abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci sayyidina abu hurayra ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne qaala wax na rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ida saafartum bu ngeen tukkee fil xasbi eh, fil xasbi mooy jamono ji nga xam ne jamono yi Euh, nëtëx la waaw mooy jamono joo xam ne taw yi am na waaw verdure bi am na waaw euh, gàncax yi génn na waaw moom daal àll bi rafet na ñax am na ida safartum bu ngeen tukkee bil fil xas bi fekk jamono joo xam ne suuf si moom naat na fa antul ibila na ngeen jox gëléem yi ndax moom lañ ëppoon li nga xam ne moom lañ doon wayaase waaye loolu tekkiwul ne kon bu dee fas bokk ci déedéet fas ci la kay mbaam ci la nag nag waxoon naa la kenn du ko war ndax xadiisu sayna Abu Hurayra bi nekk saxiixay ni bi ne waa ji bi bëggee eh, di ko war mu ne ko mukk binduñ ma ngir lii <laughs> kenn ma bindul lii lii daa wax binduñ ma ngir ñu may waral waaw <laughs> waaw di wommat nag bi di kon ah ah war ko mu ne ko man la binduñu ngir li ah, ñun dañ ñoo bind ngir mbay <laughs> kay na subhaanallah <laughs> waaw wayow nag woo xam ne day wax ne fa inni uminu biha ana wa abu bakrin wa umar wa ma huma sam waaw <laughs> waaw de man de gëm naa ko maak abu bakar ko te kon nag mu ngi noonee kon nag bokku ci yooyu mu ne kon na ngeen al ibila kon gëléem la wax waaye dugal na yeneen yi ñuy war waaw haddaha li nga xamante ne mooy ab cërëm minal ard ci suuf si mooy lan mooy caawa mii nga xamante ne axraja minha ma'aha wa mar'aha waaw bàyyi jox leen ko cërëm waaw imaam imaamu Nawawi ci suuf mu ne maana a'tul ibila haddaha min al mu ne maanaa wax jooju yonent ma li saa wax nag ay urfuqu biha fi sayr ndànku leen ak seen bàyyi ma yooyu fi sayri bu ngeen di dox bu ngeen di tukki bu ko defee li taraa muy man di eh, eh, foraale di lekk ngeen euh, man mu di sàmm di lekk fii xaali sayri sayriha jamono ji nga xam ne ci lay daw waxuñu di daw di lekk mooy euh, nga def ay pouse waaw nga def ay pause boo xamante ne wala bu dee loo xamante ne moom yi daa baree bari ñax mi bari nga xam ne mën nay dox ndànk di lekk nii di demaale te du ko wàññi dara ngeen def lool waaw waaye mooy defal pause urfuqu biha fi sayri bu ko defee ngeen def ndànku bañ a rek njëkkante waaye dañ fa war a teel a àgg waay ah waay daq nangam ak nangam may leen ko possibilité mu daal di mën a sàmm moom mën a lekk ci li nga xam ne mooy ñax mi fii xaali sayri ha jamono ji nga xam ne yéen a ngi nekk ci kaw tukki bi waaw kon fa atul ibila hazzaha min al ard wa ida safartum fil waaye nag bu dee nag da a tukki ci lu contraire rek dëkk euh, euh, dëkk bi naat àll bi naat mooy jamonoy bekkoor nga xam ne amul dara ñax yi wow nañu amatul dara sax ndand foy foy la bu dee nag ci jamono joon ngeen di tukki fa asri'u alayha sayr na ngeen gaawal géléem gi na ngeen ko dàq mu gaaw parce que àll bi lan la fiy def dafiy gën a sonn rek te bu defee escale lan la fi lekk fi amu fi dara kon nag gaawal bu ko defee mu gaaw àgg foofu fële fa mu dem foofu am fa ñax wala loo xam ne mooy euh, alaf dawaab goo xam mooy euh, xont gu mu mën a lekk bu ngeen àggee waaw mu ne wa baadiru biha niqyaha mu ne te ngeen ko gaawal niqyaha imaamu Nawawi mu ne niqyaha huwa bi kasri nuun nii ngay wax bul wax nu bul wax na mu ne bi kasri nuuni wa iskaanil qaaf niq qaaf bi nga def ko sukuun wal yaa il musanna yaa bi nga xam ne ñaari tomb la min taxti ci suuf wa huwa al mooy al muq mooy yuq gi waaw mooy bu ko defee moom mu am mu dese dara mooy bu baat bu dee dafa dem ba euh, benn éminence grise dara deseetu ko waaw ndax bu bu yéexee nekk ci àll bi te amul dara lu lekk loolu da koy da koy ngacc de waaw moo tax mu ne wa badiru biha te ngeen gaawal niqyaha waaw gaawal leen waaw ba bu balaata muy mujj eh, day nekk koo xamante ne eh, mu ne maanaahu maanaawum asri'u biha mooy gaawal leen ko hatta tasilul maqsida ba ni nga xam ne ci ngeen di jotee fa ngeen jëm gaaw qabla ay yazhaba muxuha waaw laata euh, euh, ak graisse gi mu amoon yi nga xamante ne moo ko doon téye waaw nga xamante ne mooy force am mu koy ñàkk min danki sayri ndax lan coonooy li nga xam ne mooy daw gi nga xam ne mooy dox gi ak tukki bi waaw kon nag mu ngi noonu mooy bu ko defee ngeen euh, kii ko quoi waaw ngeen may ko mu mën a récupérer waaw mais bu yàggee foo xamante ne amu fa lekk yàgg fa te moom bu so bu bu bu du am lu mu fa lekk kon kay nga gaaw mu àgg fa nga xam ne na fa amee lekk tax waaw loolu la <laughs> laata ah coo dooleem ak lépp nag dinaaw waaw dootul amati force ndax lan mettitaayu li nga xamante ne nii mooy tukki bi ak li nga xamante ne guddaayam ndax loo xamante ne yàgg ngeen ci yoon wi lu nekk ngeen dugg ci te foofu saa bu ngeen defee escale amul loo xam ne lu ko fa doy la lu mën a lekk eh, loolu day metti loolu waay waaw loolu day nekk loo xam ne lu metti metti la waaw kon waaw xatu tukki bi waaw digitu waaw kon mu ne wa baadiru biya niqya wa idha arrastum mu ne wa idaa arrastum bu dee nag da na a wàcc guddi fenn at-ta'ris moo tax mu ne at-ta'risu al-imam an-Nawawi ca suuf an-nuzulu fil layl mooy wàcc guddi at-ta'risu mooy an-nuzulu fil layl booy def escale guddi mu ne kon wa idaa arrastum bu ngeen defee escale wara wàcc dallu fenn fajtanibu at-tariq na moytanu ko yoon wi de mooy yoon wi moom bu leen ñëw di def escale ci yoon wi ndax fa innaha ndax yoon wi turuqu dawaab yoonu euh, yi du këpp la ci kaw suuf ma mooy non seulement yeneen convois yi fi war a jaar yeneen ñi nga xamante ne yeneen fas yeeg yeneen gëléem yi ñu war a jaar nga yow bu dee ci dëgg yoon wi ngeen def escale ñooñu yaa ngi leen di lor waaye fa innaha turuqu dawaab al imam dina ci ñëw ci lu gën a yaatu ci kanam ci minhaj euh, euh, sharh sahih imaamu muslim ibn al hajjaj lim ci wax ndax tamit mooy comme que àll bi surtout bu bari ay garab am ay ci fi ci gën neex a dox mooy fi nga xam ne fi la nit ñi di jaar mooy xàll yi nga xamante ne fas yi dañ fay jaar sareet yi di fa jaar moo gën a neex a dox léegi nag euh, jaan yeeg façon rab yeeg xasaraat yi nga xam ne yooyu yëpp di loraate ñoom bu guddee dañuy dem ndax jaar fële day jafe ci ñoom dañuy privilégié di jaar ci yoon woowu léegi yow buñ la fa fekkee jaam yu mën naa ñëw wala jiit bi fekk la fi nga tëdd sawaay di nelaw ci digg yoon wi ñu daal di lay lor matt la wala ñu fett la moo tax mu ne na ngeen moytandi ko faj tani bu tariq waaw ndax fa bu ngeen way daan rastum bu ngeen de escale guddi na ngeen moytandi ko digg yoon wi de ci yoon wi yoon wi bu leen ci nekk fa innaha turuqud dawaam ndax yoonu yi nga xamante ne nii animaux yi dañ fiy jaar waaye wa ma hawam waaye yi xam ne ñooy insectes yi te man laa lor ah dañ fay ñëw de waaw dañ fay ñëw parce que tamit lii lii wadd ci fiy jaar fas yee convoi yi fiy jaar lii wadd ci ñoom ñoom dañuy fexe ñëw ngir man cee am dara ngir di ci for waaw yooyu nag buñ ñëwee di ci for euh, di ko seet ñëw fekk la fa yow nga tëdd naan da ngay noppaleku boo mayul dinañ la matt wala ñu dóor la benn fet scorpion bi ne la tël nga am problème kon loolu nag jar nay bàyyi xel kon mu ne xadis bi lii la mu ne rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayn rahimahullah léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce que ko solo ñu ne déedéet sëriñam di al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal solo na ko imaam malik am na lu mel nii lu mu solo tamit. waaye ki nga xamante ne mooy al imaamu Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al jamii ñoom ñu solo nañ ko al imaamu Muslim bi ko indi mooy kitaabul imaara baabu muraa'aati maslahati ad fi sayr noonu la ko euh, ñoom imaamu Nawawi tudde buntu bi kitaabul imaara ha buntu muraa'aati maslahati ad fi sayr wan nahyi an at fi at waay loolu lañ ko tudde léegi nag mu indi ci foofu euh, buntu boobu ñaari xadis te mooy même xadis bi li ci ñaari version muy xadis bi ñu nekk euh, deuxième bi nag euh, nañ ji gis ñaari mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb imaamu Muslim Abul Husayn mu ne nettali na man donc Zuhayr na Harb di na ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al Baghdadi rahimahullah ta yëpp ñu ngi koy gis rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Jarir mu nekk ñu nettal mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi rahimahullahu ta'ala an Suhayl moo ko jëlee ci Suhayl ji Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman Abu Yazid al-Madani al-Ghatafani rahimahullahu ta'ala nabi mu jëla ko ci baayam di Abu Salih mooy Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jëla ko sayyidina mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha safartum fil khasbi fa'atu al-ibila haddaha min al-ard dañuy hmm? eh, waxtaan min al-khasbi ah? idha safartum fil xisbi fa a'tul ibila haddaha min al ard ah, wa idha safartum min as-sana fasri'u alayha as-sayr wa idha 'arrastum bil layli fajtanibu at-tariq fa innaha ma'wa al-hawam bil layl noonu la ko al imaamu ah, daal di indi xisb la ñuy wax ah, xisb moo imaamu Nawawi bi kasril xaa'i voilà bi kasril xaa'i bi kasri alxaa'i bi kasri alxaa'i waaw kon moom wa kasratul ushb wal mar'a wa huwa diddul jadb ah kon mu après nag mu tekki mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdul Aziz mu ne yaani ibn Muhammad mu ne ki nettama Abdul Aziz mu ne mooy ibn Muhammad bi Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala mu ne an Suhayl moo ko jëlee Suhayl gis nañ ko sànq an abi mu jëlee ko ci baayam di Abu Salih Zakwan as-Samman Ah, az-Zayyat borom import export an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala idha safartum fil khisbi fa'atul ibila haddaha min al-ard ah? wa idha safartum fi sanati fabadiru biha niqyaha wa idha 'arrastum fajtanibu at-tariq fa innaha turuqu ad-dawab wa ma'wa al-hawam bil-layl voilà kon ñaar yi la ci ëndee al imaam nag kon xadiis bi ginnaaw bi ñu gisee kon taxriij bi mooy ana ban lëkkaale la am mooy bunt bii di wax ci tegginu tukki yépp la fi yonente bi alei saa salam euh, dugal aadaabu sayri wan nuzul wal mabit wan nawm fi safar wa istihbaabu sura istihbaabu sura dina ci ñëw mooy sopp euh, tukki ci guddi gi mooy le fait mu ne bu dee da ngeen a tukki ila safartum fil xis bi fa a'tul ibila hazzaha waaw bu ngeen demee daldi euh, euh, tukki ci jamono joo xam ne jamono yi euh, kii la nëtëx bu verte waaw àll bi naat na ngeen jox géléem yi mooy seen waruwaay yi seen seen àq ci suuf si minal ardi ci li yàlla génne gàncax gi yàlla génne waaw ne mataan lakum wali an'amikum waaw dafa nekk loo xam ne lu ngeen di bànneexoo ak lu ngeen di amee lu ngeen di dunde di ci bànneexu di ci am mataa ah, ak yéen nit ñi ak seen seen seen seen jur ñi kon le fait rent bay sa di ñu wax di ñu yëgal ne suuf si bu naatee même ci tukki bu ngeen ci newee la ngeen war na ngeen ko jox li nga xamante ne mooy li mu li nga xam ne mooy àqam loolu du muraati maslahatiha allah waaw moo tax gis nga buntu bi ko imaamu eh, ñoom imaamu Nawawi tudde ci al-Minhaj ci ci eh, imaam Muslim bi mooy loolu mooy àqam muraati di san mon ak ay maslahaam waaw waaye beneen côté bi wa ila safartum fil bi fa asri'u alayha sayr bu dee nag jamono joo xam ne jamonoy bekkoor la nangeen gaawal na gaaw ci dox gi ngir mu mën a àgg foo xamante ne nii fa ngeen jëm moom foofu dina fa mën a am bala muy nekk koo xam ne day perdal jeexal ci àll bi nga xamante ne dem na nag doole bi jeex mu yéex ci àll bi ba pare amul lum fa lekk loolu du mura'atu maslahatiha loolu moo tax nga xam ne selon saison yi ak selon yow fi ngay jaar ndax dina naat wala naatul wala eh, nawet bi day door a tàmbali ak tamit dem nañ ci bëti biir loolu lépp mooy ni ngay voyager bàyyi ma warula bokk loolu du sàmmonteeg li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy maslaham askay waaw waaw ba pare wa badiru biha niqiha waaw léegi nag beneen lëkkaale bi wa idha arrastum fajtanibu tariq mooy baabu bi aadaabi sayr wan nuzuli ma madi buntu tegginu dox guddi tukki waaye nuzul wàcc lan mooy tegginu wàcc booy booy def escale di wàcc fenn bu leen wàcc ci diggu yoon yi faj tanibu tariq seet leen ci biir ngeen dévier yoon wi wàcc yoon wi waaw waaw mooy mel ni bu ma yoree sama moto du ñëw ci digg tali bi daal di fay campé nag teg sama kii nag yow benn oto mën naa jóge nii ramasse leen yow bu dee xoola autoroute yi fii ci tugal <laughs> gars yi nga xam ne ñoo liggéey ci autoroute yi di leen balee ka def noonu bu amee benn danger wala am lu ñu waddal loo xam ne wóorul ñu def intervention daal di def benn panneau fu sori ñu koy yëgle que ne def leen attention y a des agents qui interviennent te malgré ça da gis benn camion boo xam ne man dawalkat bi xaw ma chauffeur bi day nelaw xaw ma day ñëw ba fekk leen fa rek ramasser leen waaw nga gis Google Cheikh Google nga xool wala YouTube waaw des accidents sur l'autoroute yoo xam ne causés par des conducteurs yoo xam wala a ñuy nelaw xaw ma lu leen dal tout est signalé panneau yéeg lépp y a des agents dans dans dans un kilomètre dans nangam di leen ralentir loo def fa ay panneau mais da ngay gis ñenn ñi fële la jël ramasser yenn agent yi ci saase noonu lañ faatoo wala bu yàlla defee bëggoon ñu dund oto ba la ñuy ramasser fekk ñoom génnoon nañ di def leneen gars yi ne leen tël wala ñu teel leen a gis walla iyaazu billah waaw lu yow bu dee loolu te kooku ci kaw ta <laughs> ci tali bi la mu leer ñuy signaler lépp lan ngay xalaat nag yow guddi jot nga ñëw taxaw ci digg tali bi ah daal di fay camper nag. kon fajtanibu tariq wa idaa arrastum waaw idaa arrastum boobu nag ñenn ñi boroom xam-xam yi dañ ne mooy mooy wàcc awaaxirul layl comme l'imam an-Nawawi wax mu ne qaala ahlul lugha at-ta'rif an-nuzul fi awaaxiril layl lin-nawm war-raaha ne loolu li muy tekki mooy wàcc jeexitalu guddi gi ngir nelaw ak noppale ko mu ne hada qawlul xalil wal aktharin mu ne lii mooy waxu alxalil boroom euh, lugha bi euh, Euh, wal aksarin ak lépp ci ñoom waaye wa qaala Abu Zayd mu ne kanta Abu Zayd ne noonu huwa nuzulu ay waqtin kaana min al-layli aw nahaar loolu mooy wàcc waa yow taarif daal mooy guddeeg bëccëg yem foo wàcc def escale dañ koy tudde taarif waaw waaye nag moo ne wal muraadu bi hada al hadith wala waaye nag hadith bi nag lu mu jublu fii mooy bu njëkk bi mooy guddi lay wax voilà waxul bu nekk mu ne wa hada imam na mu ne mu ne lii min mu ne hada adabun lii nag daa bokk ci tegginu dox tukki ak wàcc di def escale nga wati na tukki guddi mu ne arshada daal dinay orienté ilayhi ci teggin bii kan sallallahu alayhi wa sallam yonent sallallahu li an al xasaraat ndax gis nga for rab yi nga xam ne dañuy for insectes yeeg façon yu mel noon wa dawa wa dawabil ñoomin gayndeek ñoom bukkeek min dawaati sumum ak tamit yi nga xam ne ñoom jaan yi nga xam ne dañuy ak scorpion yi nga xam ne dañoo am ay ay ay ay ay venin waaw ay dangar yoo xam ne bo daa bon ci baaxul ci doomu aadama wax sibaa ak ndegment yi muy ñoom gayndeek ñoom segg ak ñooñu ak ñoom bukki tamshi fil layli day dox ci guddi gi ala tariq ñu ala turuqi li suhulatiha mu ne ñoom dañuy dox di privilégié jaar ci kaw yoon wi xàll wi nga xam ne nit ñi moom la ñuy jaar bëccëg yi ndax moo gën a moo gën a nepp moo gën a neex a jaar waaw moo tax fas yi ñëw di leen jaarloo ci diggu tool digg bi ñax mi foofu la jaar ñoom itam bu guddee dañuy privilégié di jaar foofee ndax moo gën a neex a dox wali annaha waaye beneen xikma bu tax yii mu fi tudd di fa jaar taltaqitu minha ma yasqutu min ma'kulin wa nahwi ndax dañ ciy for lépp loo xam ne lu rot la rote ci convoi yi jaar Ah, nit ñi fi jaar li nga xam ne mooy wadd ci ñoom ci loo xam ne makulin min makul ci luñ war a lekk ak yu mel noonu waaw wa ma tajidu fiha min rimma wa nahwiha ak lam fa man a fekk ci ay yax ak yoo xamante ne nii yuñ mën a for la yoo xam ne mën nañ cee lekk ah, ak yu mel noonu kon nag fa ida arrafa al insanu fi tariq rubbama marra bihi minha ma yu'dhi bu dee rek nit ki daa def ci yoon wi ah kon yii ñu wax jaar fa man nañ saa romb dal ci kawam yoo xamante ne dinañ ko yoon dinañ koy euh, lor kon nag fa yanbaghi mu yella an yataba'ada an at kon nag li yella mooy nit ki kon mu sori yoon wi euh, bu dee day def escale bu mu ñëw ci diggu yoon wi ñëw daal di fay toog loolu bum ko def waaw akbar waaw kon loolu lu am am solo la li yàlla di wax waaw kon yooyu yëpp daa am solo lool waaw <laughs> waaw te hadith bi waxoon nañ la imaam Malik am na lu mu ci indi moo tax imaam an-Nawawi mu ne wa waqaftu mu ne mu ne waqad jaa fi awwali hadha al-hadith fi riwaayati Malik fi al-Muwatta fi al-Muwatta inna Allaha rafiqun yuhibbu ar mu ne hadith bii de am na kenn ci riwaaya xam ne imaam Malik moo ko soloo sànq mi tax tax bi tudduñu ko imaam an-Nawawi nag nee na am na ci yoonu hadith bi amaana beneen saxaabaa ko soloo waaw léegi xamante ni hadith bi ñu commencé inna allaha anna allaha rafiq boroom bi daa nekk koo xam ne ah ku ñeewanteeg jaamam yi la waaw te tamit ci ni mu gën a woyofe gën a yombe lay doxlanteeg ñoom yuhibbu rifqa daa bëgg nag loolu la bëgg nag ci jaam yi nag waaw loolu mooy li nga xamante ne nii moom la borom bi daal di bëgg kon nag mooy nañu daa pare nag mu daal di indi lii xadiis bii nii kon loolu it da am solo waaw di bàyyi xel ci bàyyi ma bi jamonoy xis ba ak jamonoy jat ba waaw moo tax as-sana fële du adde mooy comme lim na wa laqad axadna ala fir'auna bis-sinin mooy al-qaxt waaw mooy jàppoon naa tegoon naa waa kër Firawna ci jamono at ya nga xam ne at bekkoor ya ma leen tegoon waaw moo tax euh, loolu lay wax waaye du at waaw ndax am na ci benn riwa ida safartum fi lxisbi fa ay fa aatu al ibila haddaha min al ar wa ida fi sanati waaw fa baadiru waaw am na yoo xam ne wa ida safartum fi du fil jadbi waaye fi sanati te wax nañ la ko sànq mooy deuxième riwaay bi imaamul euh, Buxaari ñu euh, tudd yëpp sax sana la def imaamu Nawawi euh, bu dee loolu dama ko fàtte woon na def euh, précision mooy ci riyaad bi la def wa idaa saafartum fil jad bi waaye bu dee ci riyaadu kii nu mu tudd imaam Muslim ñaar yëpp wa idaa saafartum fi sanati la mooy jamonoy bekkoor waaw mooy dëppoo lim nax wa laqad axadnaa aala firawna bis siniin mooy jamonoy metti jamonoy bekkoor waaw Euh, loolu euh, loolu la euh, kon loolu lu ama am solo la kanta al imam Abu Dawud moom moo solo lool wa iza safartum fil jadbi fa asri'u moom noonu la ko jële waaw iza safartum fil xisbi fa a'tu al ibila haqqaha wa iza safartum fil jadbi fa asri'u sayra fa iza aradtum at-ta'ris fatanakkabu 'an at-tariq mooy na ngeen moytandiku waaw na fatanakkabu na ngeen moytoniku anit tariq te am na ci benn riwaay boo xam da cee yokk wala ta'dul manazil ay la taj la tujaawizul manzil al muta'aarif ila axir istirsaa'an li annahu fiihi it'aabul anfus wal bahaa'im waaw moo tax al imaam Abu Dawud nañ jël riwaayam boo ko defee nga gis moom dane mu ngi ko di kitaabul jihaad baabu fi sur'ati sayri wannahyi an at-ta'risi fi at-tariq mu ne haddathana Muusaa ibn Ismaa'il al-Haafiz at-Tabuudhaki wa ngoogu sëriñ la ci Imaamul Buxaari tamit <laughs> muy Abu Salama ah mu ne haddathana Muusaa ibn Ismaa'il mu ne nettal nañu Muusaa ibn Ismaa'il di Muusaa ibn Ismaa'il al-Minqari al-Haafiz Abu Salama at-Tabuudhaki al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathana Hammaad mu ne ngi nettal mooy Hammaad di Hammaad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama eh, rahimahullahu ta'ala eh, hmm, ñoom eh, mu nekk koo xamante ne ni yàgg nañ ko gis qaala mu ne axbarana Suhayl ibn Abi Salih mu ne ki nettal mooy Suhayl ibn Abi Salih gis nañ ko sànq rahmatullah alayhi Abu Yazid an abihi mu jëla ko ci baayam Abu Salih Zakwan as-Samman az-Zayyar borom import export an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa saafartum fil xisbi fa a'tul ibila haqqahaa wa idaa saafartum fil jadbi fa asri'u sayr fa idaa aradtum at-ta'riisa fannakabuu ani at-tariiq mu ne haddathana Usman ibn Abi Shayba bi mu waxee li imam Abu Dawud mu ne sa nettali nañu Usman ibn Abi Shayba di Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim Abul Hasan al-Kufi grand frère Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi magam la qaala mu ne haddathana Yazid ibn Harun mu ne ngi nettali mooy Yazid ibn Harun di Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid ñi ne al-Wasiti la awla ñi ne al-Bukhari la al-asl rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Hicham mu nekk nettale mooy Hicham di Hicham ibn Hassan al-Azdiyu mawlaahum al-Qurdusiyu Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala an al-Hasani moo ko jëlee ci al-Hasan di al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri Abu Sa'id al-Ansari si woon al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala an Jaabir ibn Abdillah mu jëlee ci Sayyidina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi Abu Abdirrahman ñi Abu Muhammad sahibu rasulillah ak baayam alayhim radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nahwahu bu mel ni hadis sayna Abu Hurayra bi qaala ha qaala ba'da qawli ginnaaw gi mu ne ngeen jox euh, gëléem bi mooy haqqaha mu ne wala ta'dul manazil voilà mu yokk ci lool te bu leen mooy brûler les étapes voilà mooy fii ne yàkkamti jóge Lyon Paris <laughs> waaw léegi yow fi fi ñu ne fi fi fi fi nga xam ne moom lañ conseillé ne moom Lyon Paris moom en voiture ay quatre heures et demie laak façon yooyu c'est cinq heures loolu nag c'est impensable nit correct nit normal lu def loolu di dawal cinq heures de temps di dawal saa mu noppaleku déedéet waaw yow doona noo man daw ma waaye man maa ñaa forma non waaw ñun lii suñu yonent moo ñu ko njëkk a wax laata sécurité routière te sécurité routière ba mu ñu koy wax loolu ci ak ñiite la ko teg rek <laughs> ñun nag allahumma daa baax ba ñun suñu yonent moo ñu ko waxoon lu njëkk nag moo tax bari na yoo xamante ni gaa yi dañ koy wax bon sens moo ko laaj fekk ñun loolu bu dee l'islam l'islam bon sens gune day dëppoo moom waaw waaw bon sens gune day dëppoo ak ñu àngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw. ñun wax nañu ko bu yàgg léegi yow bu dee da am problème doxal li nga xam ne parce que ci tubaab bi la jógee te loolu waroo ko woon a def noonu waroo woon a xool affaire bi règle bi wala wax ji wala jëf ji ci kan la jógee est ku weex la am ku ñuul la parce que fekk yaa gis loolu yow am nga barrière bu rëy yow yow da nga war a xool wax jàllale lan est-ce que lu jaadu la wala déet fan la tegu est-ce que dëgg la wala déet ou est-ce wala déet wala yéen maanaa waaye loo xamante ne yow yaa ngi xool waa tubaab bi la warul a baax même bu dee xam nga ne lii nii c'est pour la sécurité nga bëgg na non tubaab bi la c'est pour sonal ñu nangam loolu mooy mooy la waaw yow loolu loolu loolu waroo xool a def allahumma nag bu dee yow da jàpp da ngaa am feebar boobu mais nga jàngi sa diine boo jàngoon sa diine loolu sax doo ko am parce que am sa diine xam sa diine di ko doxal la pare am façon yoo xam ne dangay ngay sélectionner kan la dëgg yu jóge déedéet dëgg day tegu ba pare comme li naa li wax yàgg nañ ko fee kii euh, euh, fàttali waaw yu'raful rijaalu bil haqq waaw wala yu'raful haqqu bir rijaal ni ñuy xamee góor ñi yàlla yi ak dëgg doo ko xamee ay nit yoo samp ba pare ne dëgg ci ñoom kese la mën a dégg génn déedéet dëgg ngay teg ba pare ku ñëw dëppook moom ñu xam ne scanner bi dugal ko moo dëppook moom ñu xam ne est-ce bu dëppoowul ak moom ñu xam ne sa waay tay moom <laughs> voilà mu ngi noonu kon wala ta'dul manazil al imam borom awnul ma'bud sharh sunan abi dawud rahimahullah mu ne ay la tujawizul manzil al ila akhir istirsan bu leen jóge di dépasser daluwaay ba nga xam ne bu ñu xam la ne ku jóge fee ba fa ngaa war def escale dallu génne ko fes naan ko romb ko ilaa aaxar jëm ci beneen istirsa ngir gën a waay waay bu nañ waay waay non gaawul dañ dañ leen bi non nañ teel a dem quoi on est en forme quoi. non moo ay jéey rek ak ay keroog tur dañoo jekki rek gis oto bi kii ñëw ko rek mu kii loolu sax parce dallu gi moo amul dallu gi wat moo amul <laughs> waaw. ngay di këpp rek naan dinañ waxtaan bu ñuy waxtaan voilà bon booy xam nga nag ñu ngeen def il faut pas yéen ñëm ngeen bàyyi ma may nelawa ah. na am koo xam ne waxtaan ak man ma ne loolu lépp ci bu ngeen waree yaa ngi fii anarum ah, moom baax na ba am nay boo daay ba fenn man ngaa wàcc dem dugg waaw dem toilette daal di jàpp daal kii bu jaree nga naan café del kii te kii te tamit toog arrêté sa oto foofu daal di tëdd waaw dox wàcc dox tuuti tànk yi ci wat nangam ak nangam nga xaw kii mais nekk ci oto bi walla iyaazu billah wala tujaawizul manazil waaw mu ne li am na fiihi borom awnul mabud mu ne ndax nekk na ci def loolu itaabun nafs da ngay sonal sa bopp rek sa bët yi gëmmeentu waaw yow mën nga dawal distance bi bari wóor na ku la waxoon mais yow li nga romb lan ak lan nga romb xamoo ko mais yaa ngi téye comme ko ligne droite la autoroute la te guddi la bariwul oto nga foog na yaa ci nekk billahi yaa ngi dugal sa bopp te yaa ngi bu dee am nga ñoo yëpp yaa ngi leen di dugal ci gi giraawaali yoo xam ne si nga leen tiimale ndax dinañ ci dugg nag allahu alam waaw li anna fiihi it'aabun nafs lu dul nekku fi lu dul sonal sa bopp wal bahaa'im bu dee nag rawatina bu dee am bàyyi ma bu am bakkan moom da nga koy sonal fas waa gëléem bi waaye it bu dee poto la tamit sonal ko rek la kët bi kese di dem waaw alee ne mu taaw xaw a sedd tuuti xaw a kii affaire yi kii loolu dafa baax xattaa ci mécanique yi dafa baax oto yi waaw mais moteur bi di sens rek ngay këj rek waaw dem ba suufe jekki sa yow si loolu ñun ñun nañ seetaat suñu bopp way waaw ah, añ seetaat suñu bopp kon gis nga hadis bi li nga xam ne moom lay wax <laughs> waa sécurité routière ak ñoom ñëpp yii buñ ko doxaloon ya subhaanallah <laughs> ya subhaanallah yal nañu borom bi daal yombalal doxal sunna quoi waaw waaw wanu yassiruka lil yusra wallahi yomb na de <laughs> nañu borom bi yombal li yomb bu bare waaw te muy tënk ko rek ci li nga xam ne mooy digleem ak digleem yonentam quoi alayhi salaatu wassalaam